وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل yahdikum allahu wa yuslihu baalakum rawahu albuxaariyu rahimahu allahu taala kon alimamu alxafidu annawawiyu rahimahu allah mu andil ñu li nga xamante ne mooy xadis bi eh, nga xam ne ci buntu bi ñu nekk muy chapitre bi di cent quarante deux téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ginnaaw bi nga xam ne ci la ñu gis xadis bu njëkk bi mu ne woon muy huit cent soixante-dix-huit mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna allaha yuhibbu al-'utaas wa yakrahu at-tathaawub walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu mu ne wa anhu mu ne xadis bi ba léegi mu ngi koy jële ci moom muy sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu ani nabi mu jëla ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee idaa atasa ahadukum bu kenn ci yéen daal di tichoolee falyaqul na wax alhamdulillah falyaqul deux points alhamdulillah wala nga falyaqul lilhamdulillah képp ku tissoolu ci yéen na wax alhamdu mbooleen cant yi lillahi ñeel na yàlla bu waxee lool wal yaqul lahu axuhu aw saahibu ki nga xam ne mooy mbokkam walla ka nga xam ne moo jegeeg moom nekk te dégg ko àndanoom bi wala mbokkam na ko tontu daal di koy wax yarhamukallah ne ko yarhamukallah yarhamuka yal na la yërëm allah borom bi wala yarhamuka yërëm na la allah borom bi tabaraka wa taala fa ida qaala lahu bu ko mbokkam moomee ne yarhamuka allah yal na la yàlla yërëm wala yàlla yërëm na la fal yaqul moom na tontu moom mi tisóoli woon na wax ka ko ñaanal loolee ne ko yahdikumullah yahdikumullah yal na allah daal di leen gindi wa yuslihu te mu yëwanal baalakum seen affaire seen mbir mu ne rawaahu solo na ko al-Bukhari imaam al-Bukhari rahimahullahu tabaaraka wa taala léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce moom dong ko solo ñu ne déedéet xadis bii de al imaamu Ahmad di sëriñam daal di woon na ko ci jiitu na ko noon solo na ko mbokku taalibe al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi na ko noonu al imaamu. Eh, Ibn Maaja hmm? al imaam eh, Ibn Maaja ah, rahmatullahi alayhi non eh, non non imaam Ibn Maaja solowul yi imaam Ibn Maaja solowu ko waaw kon al imaam Abu Daawud ak al imaam imaam Ahmad jiitu woon na leen ñoo ko solo al imaam al Buxaari rahimahullahu taala mu ne haddathana kitaabul adab baabu idaa atasa kayfa kayfa yushammat nit ki bu dee ne daa bichooli nan lañ koy tashmit waxoon nañ mooy ñaanal nit ki yërmande yàlla yàlla dëgëral ko voilà waaw nan lañ ko koy defale nan lañu koy ñaanale nan lañ koy wax mu ne mooy haddathana Malik ibn Isma'il imam Bukhari mu ne nettal nañu Malik ibn Isma'il di Malik ibn Isma'il ibn Dirham abu ghassan ñi ne abu ziyad rahimahullahu taala annahdiyu mawlaahum alkuufiyu rahmatullahi ala aljamii qaala haddathana abdul aziz ibn abi salama mu nekk ñu nettali mooy abdul aziz ibn abi salama di abdul aziz ibn abdillah ibn abi salama maymun abu abdillah ah, almadani albaghdaadiyu rahimahullahu taala qaala mu ne akhbarana abdullah ibn dinar mu nekk ñuy xabaare mooy Abdallah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi mawlahum Abu Abdurrahman al-Madani rahimahullahu ta'ala nabi Salih moo ko jëlee ci Zakwan mooy Abu Salih as-Samman az-Zayyat tuddoon Zakwan rahimahullah al-Ghatafani mawlahum borom import export rahmatullah alayhi an Abi Hurayrata mu jëlee ko Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani hafizu as-sahabati radiyallahu anhum an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala idaa atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu axuhu aw saahibuhu yarhamuka allah fa idaa qaala lahu yarhamuka allah falyaqul yahdikum allah wa yuslihu baalakum falyaqul alhamd falyaqul yahdikum allah wa yuslihu baalakum kon nii la ko al imaamu al haafidu daal di soowee al Bukhari rahimahullah kon ginnaaw li nga xam ne mooy lii léegi lëkkaaleem ak bunt bii nga xam ne mooy bunt bi wax istihbaabu tashmitil aatis eh? mooy sopp gu ñu sopp ki nga xam ne dafa tisóoli bu tisóolee ida hamidallah mu sant yàlla nga daal di koy ñaanal yàlla yërëm ko daal di koy dëgëral waaye sib gu ñu sib eh, eh, lii côté googu ñëw guñ ci côté bii mooy sopp gi lay wax te bokk kon lii lëkkaale mooy dafa indi hadis bi pour dëgëral le fait que mu ne dañoo sopp ki nga xam ne dafa euh, tichooli sant yàlla ki nga xam ne moo ko dégg mu ñaanal ko te loolu li ko gën a wane ginnaaw hadis bi ñu jógee mooy lii yonent mi alayhi salaam ci boppam moo ñu sax li ñuy wax waaw moo ñu wax euh, qad laqanana moo ñu defal talqin li ñuy wax ana lan ngeen di wax bu lii xewee waaw mu ne idaa atafa ahadukum falyaqul alhamdulillah bu kenn ci yéen tisoolee na wax alhamdulillah na ne alhamdulillah ki nga xam ne mooy mbokkam ni wala ki nga xamante ne moo nekk ak moom te dégg ko loolu nag mooy uxuwatul iman uxuwatul islam alhamdulillah alhamdulillah mooy mbokkoo diine waaw loolu la lay wax kooku lay wax du mbokk ñoo bokk deret voilà bu dee moom bu am naa ko kii bu dul moom nag bon man sama yoon newu ci déedéet waaw aw saaxibu wala ki nga xam ne moo nekk ak moom na wax ka tisooli te ne alhamdulillah ne ko ne yarhamukallah na ko wax yarhamukallah waaw léegi boo ko waxee loolu moom mu tontu la ndax da nga koo ñaanal yal na la yàlla yërëm léegi na la ñaanal léegi moom na la ñaanal moom na la ñaanal waaw ndax kat euh, jazaa'ul ihsaani nekkul illa al ihsaan waaw euh, payuk lu rafet nekkul lu dul lu rafet nit bu la ñaanalee yërmande yàlla doo toog rek di ko xoole bët naan ko xooxoo déedéet xooxoo fan di jaay le que ne moom da ngaa mérité lépp ñoom ñoo la war ñaanal affaire bi ah manu la demee nenee na ah, loolu dug nite yàlla tere du mbiru diine moo tax suñu yonent bay saat saam ne ki la ñaanal loolu ki la ñaanal loolu ne la yarhamukallah moom it na nga ko delloo yiiw ko delloo njekk jim la defal waaw lii mu la ñaanal rëy na bu yàlla nangoo ñaanam <laughs> allahu akbar waaw tey bu yàlla nangoo ñaanal ko nga ko yahdikumullah waaw falyaqul yahdikumullah yal na leen yàlla ginde wa yuslihu baalakum te lépp luy seen affaire yal na ko borom bi yéwénal defar ko allahu akbar kon nag mu ngi noonee lii mooy lëkkaale bi kon yonent bay saa salaam lii nga xam ne da koo digle da nga def leen waaw ku kii na wax waaw léegi ko ku dégg na ko wax lii moom itam ñu la waxee na wax lii allahu akbar kon lii lu ama am solo la léegi nag euh, gisoon nañu ba ñu doon gis ci hadis bi ñu la waxoon deux cent trente léegi est-ce que nit ki mooy man naa wax leneen euh, euh, lu wute lool mooy waa ji au lieu mu ne yahdikumullahu wa yuslihu baalakum est-ce que mën naa wax leneen loolu taxawoon nañ ci foofu al imaam al xaafiz ibn hajar rahimahullah mu ne am na benn riwaay bu ñëw boo xam ne man ci bi foofu rek laa ko gise <coughs> waaw ne waa ji <coughs> mu ne eh, eh, kii eh, mu ne ah, ah, Abu Dawud al imaam dafa jële ci Muusa ibn mu muy at-Tabuzaki al xaafiz al Minqari nekk sëriñ tamit ci imaamul Buxaari rahimahullah mu jële an Abdul Aziz al-Madhkur muy nekk ci càllale biñ gis sànq ah Abdul Aziz ibn Abi Salama eh, rahimahullahu taala foofu mu yokk ci eh, mu ne bi lafdi al-Madhkur bi bi lafdi fal yaqul alhamdulillah ala kulli haal waaw mu ne ñu <laughs> na wax alhamdulillah ci bépp xaal waaw imaamul Haazim mu ne walam ara hadhihi ziyadata min hadha alwajh fi ghayri hadhihi riwaaya mu ne man de gisuma yokk bii ala xaal bii ci wàllu wi lu dul ci riwaaya bi waaw loolu nag waxoon nañ ci boobale est ce que man nga cee yokk alhamdulillah bi kese nga war a wax wala alhamdulillahi rabbil alamin wala <laughs> leneen ak leneen loolu taxawoon nañ ci boo delloo foofu gis mu ne wastadalla bi amri al-aatis bi hamdillah annahu yushra'u hatta lil musalli mu ne am na ñoo xam ne dañoo tegtaloo ci digal gi yonent bay saar saar ne ki nga xam ne dafa tisóoli ah ne ida atasa ahadukum bu kenn ci yeen tisóoli fa hamidallah fa shammitu waaye euh, non non non maanaam loolu du boobu ida atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah digal lim ne bu kenn ci yeen daal di euh, tisóoli na wax xam nga digal la mu ne loolu am na ñoo xam dañ cee teg taloo waaw kene hatta kii julli bu jullee tisooli na wax alhamdulillah waaw <laughs> ndax loolu euh, dafa am ay xadiis yu ci ñëw di wax loolu comme xadiisu Rifaat ibn Rafi' hein moom dafa ñëw di wax lu mel noonu que ne euh, voilà moom da koo masa dal imaamu Tirmidhi yu rahimahullahu taala moom moo ko solo al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne eh, eh, kii ne eh, nu mu ne moom dafa ma a nekk ak yonent bay saa saa bon hadis boobu cosaanam mu ngi ci ki nga xamante ne mooy imaamul Buxaari waaye soo ko foofu tudd ci ne ci biir julli la woon non ci biir julli la waaye waxul woon dafa tisóoli voilà Rifaa saxaaba la woon radiyallahu taala anhu eh, nee na dama doon dama doon dama doon julli waaw nee na da doon julli <laughs> ah eh, eh, mu ne ak yonent bi alayhi salatu wassalam ah mu ne sallaytu ma'a rasulillah ma'a nabi sallallahu alayhi wasallam fa atas fa qultu alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fiihi mubaarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda nee na dama doon julli ak yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fekk mu ñuy jiite ma tisóori ci biir julli ji ma ne alhamdulillahi hamdan yàlla mbooleem cant yi ñeel na borom bi cant goo xam ne tayyiban gu teey mubaarakan gu bari barke fiihi ci biir cant goo mubaarakan alayhi te barkeel ci kawam kama yuhibbu kem ni mu bëgg rabbuna suñu borom wa yarda te mu ne fa lamman sarafa bi yeneen sa san jullee pare qaala man il mutakallim kan moo doon wax léegi salaatan wax ko ñetti yoon fa qaala ah, ma ne ana man fa qaala walladi nafsi bi yadihi laqad ibtadaraha bid'atun wa thalaathuuna malakan ayyuhum yas'adu biha maa ngi waat ci yàlla ki maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne njëkkante na sa wax jii nii lu toll 33 ba 39 ci ay malaaka ana kan ci ñoom ñooy yëkkati sa kàddu yi te loolu imaamu Tabaraani soloo na ko que ne moom ci riwaayam dane julli boobu maghrib la woon waaw imaamul xaafis nag bu ñu ko tuddee dane sanaduhu la ba'sa bihi càllalem amul euh, problème waaye waxoon naa la ne loolu imaamul Buxaari cosaanu xadiis boobu ci imaamul Buxaari la ne foofu tudd fa ne dafa tisóoli euh, voilà dana rek kunna nusalli dañ doon julli ci yonent ak yonent bi alayhi salaam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qaala sami'a li liman hamida waaw bi mu rukkooyi yëgate ne sami allahu liman hamida am benn waay bu wax <laughs> benn waay bu ne ca gannaaw na rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fii ba nim jeexe voilà kon loolu noonu te euh, euh, euh, ne am na ñoo xam dañ ne voilà hadis boobu day wan ne de toute façon même bu dee ne cosaanam hadis bële bu imaamul Buxaari bi dane waajale moom da fii nag comme que sanad bi wër na te imaamu Tirmidi moo ko soloo ci Rifa'at ibn Rafi' même bële moom dane man maa def man sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa'atastu fële nag riwaaya imaamul Buxaari bi beneen mooy bi imaamul Buxaari soloo te waxul fa affaire tichooli boobu dane benn waay moo wax kon ñoom ñu ne lii ñaari xew-xew lay wute voilà dafa nettali lee nettali loo xam da koo dal moom fekk dafa tichooli woon beneen moom tichooliwul benn waay ca gannaaw waaw dal di wax ñu xam ne kon ñaar yooyu Eh, kon loolu muy wane ne ñoom kon loolu man naa ne voilà mooy ki nga xam ne day julli xatta moom bu dee dafa day kii day day day day day day day day day wax alhamdulillah ndax diggal loolee waaw moo tax al imaam al xaafis eh, mu ne wastadalla wastudilla bi amri al aatif bi hamdillah annahu yushra'u hmm, hatta lil musalli kene loolu nag yonent sallallahu ne kon Eh, nit ki ida atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah bu kenn ci tisole nana alhamdulillah ne loolu day wane ne hatta ki nga xamante ne nii eh, moom day julli sax da koy wax waaw da koy wax ndax ndigal loole yoonal nañ ko léegi nag eh, mu ne wa bi ki lii nag qaala la wax al ah min alsahabati wal aimma baadahum mu ne lii nag la jumhurul ulama wax ci sahaaba yi ak imam yi nga xam ne ñu ñëw seen ginnaaw mu ne wa bihi qaala malikun wa shafi'i wa ahmad mu ne te lii la imaamu shafi malik wax ash-shafi'i ak ahmad rahmatullah alayhi al-jami' mu ne wa naqala at-tirmidhi an ba'd at-tabi'in mu ne imaamu tirmidhi de soloona ci lenn ci tabi'in yi rahmatullah alayhi anna dhalika yushra'u fi an-nafila la fi al-farida kene bon loolu mooy euh, tisóoli ci biir julli na alhamdulillah loolu ci julli naafila lañ ko yoonal waaye du farata waaw mu ne te bu boobaa wa yahmadu ma zalika fi nafsi te bu boobaa ci boppam mooy loo xam ne moom kenn du ko dégg waaw ci boppam lay lay wax noonu mu ne wa jawwaza shaykhuna fi sharh Tirmidhi al imam al hafiz mu ne suñu sëriñ bi di al hafiz al iraqi moom nee na possible na ci bi muy shara sunanu Tirmidhi mu ne an yakuna muraduhu annahu yasurru bihi wala yajharu bihi mu ne boobu da ne mën naa nekk ne lim ci jublu mooy boobaa da koy wax ndànk waaw da koy bañ a biral nag mu ne waaye wa huwa mutaqibun ma zalika bi hadith rifaa mu ne waaye loolu dañ koy am na léegi seetaat ci li waxam joojee ndax hadith rifaa bi ñu la wax sànq fa innahu jahara bi zalika ndax da ko wax ci kaw mooy bopp imaamu yi solo mu ne man dama julli ci ak yeneen saa sa fa atastu fa qultu ma wax ba yonent bi saa saam dégg ko bi jullee ba pare parce que euh, riwaayat imam at bi ne timis la woon mu mu laaj ñetti yoon waaw mu ne walam yunkiri nabi sallallahu alayhi wasallam alay te yonent saa saam neew ko nag waaw euh, baax na malaaka yooyu ji nañ ko waaye nag dee ko wax ndànk waaw <laughs> mu ne naam yufarriqu bayna an yakuna fi qira'ati al-fatiha wa ghayriha mu ne dëgg la nag dañuy euh, def différence wute teqantal bu dee daa nekk ci qiraatul fatiha wa ghayra wala leneen min ajli ishtiraafil muwaalaat fi qiraatiha xam nga euh, bu dee fatiha jàngam jàng ko ci julli farata la waaw laa salaata liman lam yaqra bi fa bi euh, fatihatil kitab wala bi euh, ummil kitab amul julli lu dul koo xamante ne daa julli te jàngul fatiha léegi nag comme que saar boobu boo koy jàng dañoo war a waroo jël di dugal dara say diggante aaya mu ne waaw bu dee boobu moom euh, dañuy def teqantal parce que euh, waroo fa dugal dara dañoo war a jokkaloo ci njàng mi waaw mu ne wa jazama ibnul arabi min al malikiyya bi anna al aatisa fi salaat yahmadu fi nafsi mu ne kanta imam ibnul arabi al maliki moom dafa dogu ne ki nga xam ne dafa tichooli di julli tichooli kooku dina sant yàlla waaye ci boppam mooy bu ko wax ci kaw eh, alhamdulillah mu ne wa naqala an Suhnun mu jële ci Suhnun rahimahullah annahu la yahmadu hatta yarfa wa ta'aqqabahu bi annahu ghulul waaw ah, imam al al al ibn al arabi al maliki mu nekk mu toxale jële ci soxnoon rahimahullah que ne moo bu tisoolee di julli du sant yàlla lu dul mu pare léegi nag sauf que imam ibn al arabi dana non loolu moo bëgg a pël la non yi leer na quoi bu rifan bi leer na mooy day sauf que fi ñu wuute rek da ngay ñi ñi ko yoonal ñëpp mooy est ce que da koy wax ci kaw wala ci suuf voilà ñu ne ci suuf xadiisu Rifaa bi day wane ne lan mooy tere ci kaw alors que moom ci kaw la ko wax te yonent sa saa saam neewu ko euh, bu def walam yunkir alayhi voilà kon mu ngi noonu le léegi kon gis nañ kon côté boobu mu ne alha ida atasa ahadukum wal fa euh, falyaqul alhamdulillah waaw walyaqul lahu axuhu saaxib aw saaxibuhu yarhamuka allah loolu sikki boo xam ne ci raawi bi la jóge mais mooy est-ce que axuhu la wax wala euh, li nga xam ne mooy saahibu mais c'est la même chose mooy sa mbokku jullit bi waaw loolu nag comme l'imam ibn Daqiq al-Eid wax comme li ñu waxoon sànq bi ñuy bi mooy mu ne ko yarhamukallah soit daf ko ñaanal wala mu yëgal ko ne yàlla yërëm na ko soit mu nekk loo xam ne ñaan la wala mu nekk xabaar ndax min as-sadiqi yonent bay saa saam moo ñu ko xamal ñu xam ne noonu la demee voilà kon nag di ko bégal waajoojee comme ni mu waxoon eh, ca nga xamante ne moo feebaroon mu ne ko tuhurul insha allah voilà lii da dalay setal ci say bàkkaar dalay setal tamit sa yaram ak lépp lii la dal eh, nga xamante ne eh, te lool moo soob yàlla kon nag mu ngi mel ni ki nga xam ne daa dégg ki tisooli na alhamdulillah mooy fal yaqulhu fal yaqul lahu saahibuhu yarhamukallah di ko bégal di ko yëgal ne bégal waaw ci li nga xamante ne mooy mbégte gi nga xamante ne mooy yër yërmande yàlla bi nga xam ne yow moom la la borom bi dogal waaw allahu akbar ba bara génneel la li nga xam ne moo moo moo la waroon a lor bu nga tisooli nii nga xam ne da lay sawarloo waaw moo tax borom bi bëgg lool moo tax xadiis biñ jóge woon mu ne inna allaha yuhibbul utaas borom bi daa bëgg lool doo gisee cër yi nit ki bu tisooli day sawar waaw day amuk cawarte waaw boo xamante ne te cawarte nit ki bu cawaree jullit bi day gaaw a dem ci jaamu yàlla loolu moo tax iblis neexu ko waaw <laughs> alors que ëppali moom day wane ne biir bu fees dell yaram wu diis gann ne la wax kii rek ak ak kii xëkk euh, nangama ci tegu waaw moom nag loolu la bëgg lépp ndax xam ne lool day tàyyelloo ci jaamu yàlla doo ko tal sax waaw wala buñ la ko waxee même buy jot ka kii rek waaw alors que boo tisoo tisoo li mbir la boo xam ne day day day day réveiller sa sa sa biir kii waaw nga nga yënguwaat sa lépp yënguwaat <laughs> waaw secouer la da lay sëg nga boo sikku boo tisoo li waaw nin lay secouer waxuma koo xam ne dafa feebar waaw mooy koo xam ne tisoo li gu normal la ñuy wax koo xam ne dafa feebar tisoo waxoon nañ loolu te yenn saa saa bu dee ñetteel bi moom waat bu ko defee nee ko yow mii da ngaa socc quoi <laughs> voilà boobu waxuñu ki nga xam daa feebar mais tissu day sawarloo ba pare ubbi li nga xam ne mooy mbir yi voilà sa yaram bi daal di nekkat waaw nga xam ne nga jubluwaat ci sa borom sant yàlla mi nga xamante ne dafa mel ni benn piqûre la la dóor nga gën a sawaraat waaw Allahu akbar nga sant ko nag ne alhamdulillah léegi ko dégg nag. Eh, ne la yarhamukallah borom bi yërëm na la bi nga xam ne moo la defal lii dugal ci yow sawarte gi ba nga mën a taxawaat ci jaamu yàlla waaye di ko sant ba ne eh, alhamdulillah kon mu ngi noonu le <laughs> waaw mu ngi noonu <laughs> nga xamante ne lu la lor lor da koy génnewaale pichooli yenn kii nekk ci narin yi bakkan yi da koy génne waaw ak yaram bi mu ne ko pichool affaire bu génn kay waaw yooyu yëpp daal di wadd allahu akbar loolu ay xéewal yu bare bare bare <laughs> loolu lu am am solo la ah ah te loolu ci Seydina Adam la tàmbalee waaw Seydina Adam la tàmbalee loolu borom bi moo ko njëkk a xamle Seydina Seydina Adam gisoon nañ keroog bi hadis Seydina Abu Hurayra bi mu naan bi borom bi bindee Seydina Adam dafa da daf ko gis benn malaaka ay kii malaaka yu toog fële ne demal nga nuyu leen nga déglu li nga xam ne moom lañ leen di fay boobu tuddoon nañ ne la am na hadis boo xam ne day wane ne yone suñu borom noo seulement ni mu xamalee mooy Seydina Adam nan la xame lool mooy borom beeg ko xamal comme ni nga xamante ne nuyoo bi comme ni nga xamante ne noonu la ko xamale woon li mu ko njëkk a xamal ah bi nga xamante ne nii mooy moom mooy bi mu ko bindee dafa tisóoli mu xamal ko lool loolu noonu. lu ama am solo la mooy borom bi tabaraka wa taala muy hadis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu al ku mel na al imam Ibn Hibban indi na ko ci e, sahiham daal di koy wéral sayna Abu Hurayra mu ne hadis boo xam ne da ko yëkkati ba yonente bay saa saa mu ne lamma xalaqa allahu aadama atas atas fa alhamahu rabbuhu an qaala alhamdulillah fa qaala lahu rabbuhu azza wa jalla yarhamuka allah waaw mu ne bi nga xam ne ci la borom bi bind Seydina Adam alayhi salaatu wasalaam dafa tichooli waaw bi mu tichoolee hein borom bi daal di koy yenkiwal mu wax alhamdulillah waaw bi nga xamante ne ci la wax alhamdulillah boromam ne ko yarhamukallah yal na la borom bi di man sa borom daal la yal naa la yërëm te mooy loolu est-ce ñaan la yàlla mooy ñaan <laughs> mooy mooy mooy li ñu waxoon mooy mooy xabaar la yarhamukallah yàlla na la voilà man yërëm naa la <laughs> waaw la tadxulanna al masjid al haram insha allah <laughs> loolu est-ce que insha allah mooy bu soobee yàlla déet non mooy noonu lay demee looloo soob yàlla lay tekki <laughs> nag fii loolu la yarhamukallah borom bi yërëm na la mu ngi noonu lii mooy li nga xam ne moom la suñ hadith yi wax waxoon nañu ci hadith deux cent trente-huit bañ koy gis haqqul muslim ala muslim bi tashmit al atis est que waa ji yarhamukallah kese la mën a wax waxoon nañ la boroom xam-xam yi dañ cee wute am na ñu ne lool kese la ñuy wax am ñu ne non mën nañoo wax leneen comme niñ ko jëlee woon ci Ibn Mas'ud comme ni ko imaam at-Tabari daal di woon solo mu ne yarhamuna allah wa iyyakum imaam Ibn Mas'ud moom dane woon yarhamukallah waa ji ba mu tis soo ne alhamdulillah dane yarhamuna allah wa iyyakum <laughs> au lieu yarhamukallah kese mu ko yarhamuna allahu wa iyyakum yal nañu borom bi daal di yërëm ak yéen it waaw ah na ko noon al imaam al haafidh al solo na ca Adabul al imaam Ibn Abi Jamra mu ne dégg naa rahimahullah Ibn euh, Abbas radiyallahu anhum mu ne Ibn Abbas de euh, euh, <laughs> am ku ti ne alhamdulillah mu ne ko afa mu ne ko afaana allah wa iyaakum min an wa yarhamukum allah <laughs> mu ne yal nañu borom bi mucc musal ah ci eh, ñun ak yéen hmm, ci safara te mu yërëm ñu waaw na ko noon ñëw na ci al muwatta ci muwatta imaamu Maalik ci eh, mu jaar ci Naafi' mu jële ci Naafi' mu jële ci ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu bu kenn masoona ti shooli ah Eh, eh, eh, ñu ne ko yarhamukallah da doon wax yarhamuna allahu wa iyyakum wa yaghfirullah lana wa lakum yal nañu yàlla yërëm a yéen te mu jéggal ñu ñun ak yéen kon loolu mooy li nga xamante na waxoon nañ lala la imaam Ibn Daqiq ñu la ko doon wax bee passé doon wax rahimahullah mooy yooyu nag da ngay gis kum yarhamuka wala yarhamukumullah wala yu mel noonu ak yi saxaaba yi wax yarhamuna wa yarhamukum waaw loolu mooy sunna mu ne man nag gis naa gaa yoo xam ne moom ah, bu ñuy wax ñu naan yarhamullahu sayidina mu ne loolu xilaafu sunna loolu moom dafa wuteeg sunna waaw loolu dafa loolu nit ñi tàmm ay yarhamullahu sayidana yal na yàlla yërëm suñu sa suñu sëng bi loolu dafa wuteeg sunna du sunna sunna mooy kum waaw da ngay wax kum wala ka waaw yarhamukallah comme ni mu ñëwee fii ak saxaaba yi ñu def loolu eh, di ko wax eh, loolu eh, loola mu ne waaye dégg naa ci kenn boroom ngëneel yi dane yarhamuka allahu ya sayidana fa jamaa al amrayn wa huwa hasan mu ne imam ibn daqiq al iid mu ne dégg naa ki jote na ma kenn ci boroom ngëneel yi moom boobu ba mu ko dikkalee benn kilifaam dane tichooli dane ko yarhamuka allahu ya sayidana voilà mais l'essentiel na wax yarhamuka wala kum bi moom mooy daa nekk muxaatab la war a doon waaw waaw waaw waaw ñee nekk fi ay arhamullahu sayyidana mu ne loolu lépp du sunna